Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi kitaabi aadaabi t-ta'aam wa fi l-baabi s-saadisi wal mi'a baabu maa yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wala yashba kon al imaam al haafid an-Nawawi rahimahullah muy ñëwaat ci téere ñaareelu téere biñ nekk muy téere tegginu lekk ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ te jeexaloon chapitre cent cinq téeméer ak juróom bu mu ne baabu nahyi anil qiraan bayna tamratayn ba ni mu jeexee hadith euh, biñ ci mujj woon a gis te moo doon benn hadith képp la fa indi woon moo doon hadith numéro 742 mu ne woon an Jabalata bni Suhaym rahimahullahu ta'ala annahu qaala asaabanaa aamu sanatin ma'a ibni Zubayr radiyallahu anhumaa wa ardaahumaa tey nag buntu bii ci tegu mu ne baabu buntu 106 téeméer ak juróom benn maa la nga xamante ne yàqu <laughs> yaquluhu lay wax wa yafaaluhu ta mu koy def alhamdulillah man ka nga xam ne yàqulu day lekk wala yashba du suur waajoo xam ne lu mu lekk mel ni lu muy gën a lekk di gën a xiif moo waajooju oo oh, lu mu def lan lay def koo xam ne mënoo ko suural loo ko taajal mu ne ko til di xaar deuxième mbaa cinquième di xaar huitième round nga tegal ko huitième round mu ne ko till di xaar neuvième round waa kooku nu ñaa def lan lay def pour lool parce que lool c'est un problème quand même fay akul <laughs> akul c'est un problème <laughs> waaw akil moom mooy koo xam ne rek lekk noonu day lekk quoi mais akul moom mooy koo xam ne moom frigo bi mën na ko a tëll ci moins de deux heures de temps toog xool leneen di malesteku nag waaw kon léegi ki nga xam ne day lekk te du suur mais ana lan lay wax lan lay def lan lay wax lan lay def ngir borom bi tabaaraka wa taala amaana ci mbaaxam mu daal di koy wéral ndax lool c'est un problème boo xamante ne nii euh, jar naa régler noonu la tudde bunt bi léegi nag mu fi indi benn xadiis boo xam ne waxoon naa la kan moo koy indi def nga recherche <laughs> Wahshi na Harb ah Wahshi Aba Dasma Abu Dasma waaw hmm? ah. waaw déglu nga c'est bien voilà <laughs> kon mooy xadis numéro sept cent quarante-trois al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne an Wahshi ibn Harb radiyallahu ta'ala anhu anna ashaaba rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaalu yaa rasuulallah innaa na'kulu wa laa nashba' qaala fala'allakum taftariquun qaaluu na'am qaala fajtami'uu alaa ta'aamikum wadhkuruu isma Allahi yubaarak lakum fiihi wadhkuruu isma Allahi yubaarak lakum fiihi rawahu abu dawud rahimahullahu taala kon al imamu alhafidu annawawiyu muy indi hadis bi nga xam ne moom dong leen di ci buntu bi comme niñ la waxoon ne buntu yi moom soit benn hadis wala ñaar li ci ëpp après nag dam yoo xam ne ñoo gën a gudd mais yoo ak seeguñu ci mu ne waan Wahshi ibn Harb mu ngi jële ci sahaaba boo xam ne mu ngi tuddoon Wahshi di doomi Harb radiyallahu anhu yal na yàlla daal di kontaan ci moom am na kene ashaaba rasuulillahi kene sahabaay yonent bi alayhi salaatu salaam qaalu dañu ne ya rasuulallah mais yow dawal yàlla li salaatu salaam inna ñun kat naqulu dañuy lekk wala nashba mais duñu suur daal qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen fa la'allakum taftariqun <laughs> neen amaana bu ngeen di lekk dangeen di da di self quoi mooy da di da di da ngeen di tàqale ko ku nekk yor palaat wala ca la ngay lekk ngeen ku nekk nekk benn côté di lekk mu ne amaana lool ngeen di def xaalu ñu ne ko naam waaw ah yonent bi saa saa lii nga ñu laaj de noonu la demee noonu la noonu nu nga ko waxe de noonee lañ koy defee rek yonent bi saa saa nag ne leen nag ah fajtami'u ala ta'amikum waaw waaw dee leen dajaloo ci seen lekk yi waaw. dee leen dajale ko ah dee leen dajale ko ci seen lekk yi dee leen dajaloo di lekk waaw fajtami'u ala ta'amikum waaye lool rek du doy wazkur smallah te ngeen tudd turu yàlla waaw tudd leen turu yàlla bu ngeen di lekk bu ko defee yubarak lakum fii bu ko defee de dees nañ leen barkeel kan mooy barkeel kooku mooy yàlla ah waaw mooy borom bi tabaaraka wa dina leen euh, barkeel ca la nga xam ne moom ngeen di lekk mu ne xadiis bi solo na ko Abu Daawud al imaam ah Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi léegi nag laaj bu njëkk bi mooy est al imaamu Abu Daawuda moom dong ko solo. est-ce bi moom dong moom moo ko la hadis bii de du moom dong ndax ku mel na al Ahmad ibn Muhammad imaam Ahmad nag bosam bi dinañ ci ñëw léegi comme ça nga gis différence bi ak naka noonu muy sëriñu imaam Abu Dawud naka noonu al imaam Ibn Maaja al Qazwini daal dina koy solo rahmatullahi al jamii Abu Dawud. rahimahullah mu ngi ko ndi ci awwalu kitaabul at'ima baabun fil ijtimaa'i ala ta'aam ci jàlbeenu téere yi wax ci wàllu lekk ah baabun buntu fil ijtimaa'i ci dajaloo ala ta'aami ci lekk waaw mu ne haddathana Ibrahim ibn Musa ar-Razi mu ne ki ñu nettal moo Ibrahim ibn Musa ibn Yazid ibn Zazan at-Tamimi Abu Ishaq ar-Razi nga xam ne moom lañ xam ne ci as-Saghir ak al-Farra Abu Ishaq rahmatullahi alayhi siqatun ah, hafiz la borom borom eh, Taqrib at-Tahdhib ab imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne kii siqatun hafiz voilà rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana al-Walid ibn Muslim mu ne ki ñu nettal mooy al-Walid ibn Muslim al-Qurashi mawlaahum Abul Abbas ash-Shami ad-Dimashqi mawlaahum moom mi Taqrib borom Taqrib Taqrib at-Tahdhib nee na siqatun lakinnahu kathiru at-tadlis lakinnahu kathiru at-tadlis wa taswiya voilà moom ku dëgër la waaye daa bari lu muy nëpp nëppal apare di def tadlisu taswiya façon tadlis la boo xamante ne ñaar ñoo xam dañuy bokk kii euh, nga nga daal di leen nga nëpp ñenn ñi bàyyi kenn ki voilà jël ñi parce que façon nëpp nëppal yi dafa bari waaw nga xam ne tadlisu taswiya ci la <laughs> waaw nga xam ne yow euh, da ngay effacer kenn dugal bàyyi kenn ci wet gi alors que yow ka nga effacé eh, boo ko waxoon gars yi mën nañoo sànni sa ay faire quoi eh, kon al-Walid ibn Muslim al-Qurashi moom thiqa la waaye kathiru tadlis qaala mu ne haddathani Wahsh ibn Harb mu ne ki ma nettali mooy Wahsh ibn Harb di Wahsh ibn Harb ibn Wahsh ibn Harb al-Habashi al-Himsi mawla Jubayr ibn Mut'im en fait kii Wahshi eh, kii nii moom Mastuur la mooy ay mbiram dafa nëbbu borom taqribu tahdhib mu ne mastuur mooy amuñu boroom xam-xam yi waxuñ ci moom est ce que dëgër naan dëgërul ak loolu mooy ay mbiram daal dafa lëmu dafa nëbbu moom ay mbiram dafa nëbbu voilà mooy doomu Wahshi la léegi moom moo ko jëlee nag ci baayam mooy Wahshi ah ibn Harb ci maamam bo ci maamam an jaddihi ci maamam Wahshi ibn Harb donc da ko jëlee ci baayam an abihi haddathani Wahsh ibn Harb an abihi muy wa muy Harb wax Wahshi boobu moo ko jëlee ci Harb wax si ibn Harb wax si voilà moom mii boroom Taqrib nee na maqbul la Taqrib at-Tahdhib nee na moom maqbul la voilà ay euh, waxam nañ nañ ko nangu mooy ku dëggu la ku ñuy nangu la waaye il faut yu yutaaba mu am ku ko koo xam ne mooy ñëw dëgëral ay mbiram voilà kon euh, kon Wahshi ibn Harb moo ko jëlee ci baayam de Harb léegi bi jaddihi mooy Harb mi jële ko ci baayam di Wahshi mais di maamu kan di waayu di maamu Wahshi bi mu njëkk a wax waaw sëriñu al-Walid ibn Muslim mooy en fait Wahshi ibn Harb saxaaba bi dafa am doom ju tudd bu mu tuddee Harb doom jooju am doom ju mu tudd Wahshi muy Wahshi boo jëlee sët bi Wahshi di doomi Harb di doomi Wahshi mi saxaaba bi te Wahshi boobu baayam mooy Harb <laughs> voilà an na an jaddi yi kon ci maamu Wahshi bële mais pas maamu Harb parce que Harb koo koy baayam di Wahshi mel na muslim mi anna ashaban nabi sallallahu alayhi wasallam qalu ya rasulallahi sallallahu alayhi wasallam inna naqulu wa la nashba qala fa la'allakum taftariqun qalu na'am qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alayhi yubarak lakum fihi kon hadis baa ngoog léegi lëkkaaleem bi imaam Abu Dawud nag am na lu mu def ci suuf naa na qaala Abu Dawud mooy boppam <laughs> al <laughs> Abu Dawud as-Sijistani ida kunta fi walimatin fa wudi'a al-'ashaa'u fala ta'kul hatta ya'dhana laka saahibu ad-daar imaam Abu Dawud <laughs> as-Sijizi as-Sijistani rahimahullah ah dëkkoon nga xam ne mu ngi cosaanoo ci Afghanistan bilaadu Afghanistan mu ne ida kunta fii walima boo nekkee ci benn ciit ñu invité la fa wudi al asha al asha u ñu teg li nga xam ne mooy euh, euh, palaa bi quoi reer bi li ngeen war a laal li ngeen war a mos fala takule eh, bu lekk de gana ya'zana laka saahibu daar ba borom kër gi te invité leen jox la ci ndigal nga door a tàmbale waaw ñu wolof yi naan gan du yeewuy bëy dañ laa invité bul ñëw rek yow ñu ngi tëj ndab li nga ñëw kër jàmbur ñu ne nii yow nga ubbi nga ubbi euh, ndab li te kenn joxu la ci ndigal wala ñu teg carton bi nga xam ne ci la pizza yi jënd indi nga ñëw rek ubbi carton bi loolu yépp du lu ñuy def waaw loolu lépp ay manque de adab la kooku mooy xamul tegginu lekk waaw yow ñu teg rek nga ñëw yëkkati di yër nu naan lan la ah loolu ak wayadi la ak ak manque de civilisation gi nga xam ne moom la l'islam jàngale moom la imaam Abu Dawud rahimahullah mu ne boo demee e walima nag da ko wax parce que mooy invitation bi nga xam ne boroom xam-xam yu bari dañ naan mooy farata mais façon invitation yëpp la foo dem nii ñu teg fa ñu teg la ñam bu ngeen war a lekk yow bul dugal sa loxo ci biir wala di ubbi ndab li loolul boroom kër gi bu leen ah waa sëriñ bi comme que yow moom yéen ku ngeen mag ku mu màggal la foofee yaa mu mu ne la ah dañuy bàyyi nag ah sëñ bi nga ubbi rek euh, ubbi ndable rek ñu daal tàmbali ñu daal di waaw kay bu boobaa waaye yow kenn waxula dara nga ñëw di jaay ne comme que man maay kilifa d'or je suis kilifa ici non xanaa ki nga xamante ne nii comme sultan parce que mooy yonent way saasaam doon wax lii sax mu ñuy génn mais am na solo parce que ba léegi ci tegginu lekk yi la doon mooy walaa ya umman na rajulu fii baytihi wala fii takrumatihi illa bi izni voilà kenn bu kenn jiite benn waay ci këram wala koo xamante ne ngay toog ci lalam wala yu mel noonu lu dul loo xamante ne nii moom moo la ci jox digal xam nga loolu euh, ci wàllu te euh, imaama la doon wax ay jiitey nit léegi euh, que nit ki même imam bi bu ñëwee kër jàmbur est ce war a jiite imaamu gox bi ah am ñu ne boroom xam-xam yi ne noo day laaj day laaj ndigal parce que ki nga xam ne ah boroom kër gi moom axaqu moo gën a yey bil imaama ci jiite waaye bu joxee ndigal imaam bi waaw kay ñu ne loolu boo fàttali ko alhamdulilah borom xam-xam yi dañ ba mu def waliyul am ki nga xam ne mooy le président le bourg de tout le monde woo bu ñëwee ci kër gu man di dem parce que kër boobu noonu ci li mu jiite la bokk moom bu boobaa moom règle boobu du ko concerné mooy borom kër gi ci boppam moom moo ko jiite kon bu boobaa moom man naa jiite waaye daal euh, li gën a kii daal topp ko hadis bi rek incha allah ne boo euh, même bu dee loolu la. mu laaj digal waaye it ki nga xamante ne nii mooy boroom euh, kër gi mu jox digal ñu mel noonee ak waroo xam ne dawaa dawul fadli borom gënee li ngir ñu dem jiite mais à condition que waa ji mu mën a mu mën a tari quand bu dee jiite la yow bu dee waa ji Fatiha wóorul non kooku moom mënu jiite lu dul ku mu tane ah, xam ne buy jàng Fatiha day damm yàq non kooku mënu mu tane waaw loolu moom <laughs> waaw. loolu daa am ay beebaa yoo xam ne foog mu nekk kon lii al imaamu Abu Dawud rahimahullahu taala wax lu am solo léegi nañ ñëw ci riwaa imaam Ahmad biñ la doon wax waaw boobu al imaam Ahmad mu ngi ko indi ci musnadul makkiyiin xadiisu al-Habashi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathana Yazid ibn Abdi Rabbih mu ne ki ñu nettali imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Abdi Rabbih am ñu ne Yazid ibn Abdillah al-Zubaydi Ah, ñii ne Abul Fadl mooy Abul Fadl al-Himsi nga xamante ne nii rahimahullahu taala noddukat la woon fële ca Hims fi nga xam ne moom la gaay naan Homs Homs Hims ah rahimahullahu taala qaala haddathana al-Walid ibn Muslim gis nañ ko sànq an Wahsh ibn Harb an abiihi gis nañ leen sànq an jaddihi gis nañ leen anna rajulan qaala fii dañuy anna rajulan benn waay qaala moo wax lin nabiyyi wax ñeel yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko inna na'kulu wa la nashba' mais yeneen tubaab saa saa dañuy lekk te duñ suur de qaala fa allakum ta'kuluna muftariqin ah mu ne amaana yéen da ngeen di lekk di tàqale ko ijtami'u boole leen li ngeen di lekk ala ta'amikum dajaloo leen ci seen lekk wadhkuru smallahi ta'ala yubarak lakum fii ngeen daal di tudd turu yàlla tabaraka wa taala bu ko defee dinañ leen ci barkeel ah, hadis bi nag shawa eh, shawahid yi moo tax mu nekk eh, li nga xam ne hasan voilà sinon bu doon da jël benn nii rek mooy da'ifa ndax kële mastuur la voilà mooy doomu wax sii bi euh, euh, rahimahullahu taala gis nga li al imam non moom maqbul la beneen Wahshi bale di sëriñu imam al Walid ibn Muslim moom mastuur la xamuñ ay mbiram te kooku bon mais am na yeneen luy dëgëral xadiis bi moo tax al imam euh, ki nga xam ne nunutu nunu tuddati kii bi <laughs> jàmbaar la ah, wax dëgg yàlla jàmbaar la ko Cheikh Shuaib al arbaout <laughs> waaw moom moom vraiment jàmbaar dëgg la quoi voilà <laughs> waaw waaw moom jàmbaar dëgg la voilà moom mu ne affaire bi hasanun bi shawahidi voilà hasan la bi shawahidi léegi nag ginnaaw bi nga xam ne la gis lii ana lëkkaale taxrij bi lëkkaale xadiis bi ak li nga xam ne mooy bunt bi nga xam ne buntu bi nga xam ne moom lañu nekk bunt bi nga xam ne moom lañu nekk ah rahimahullahu taala kon lëkkaale mooy leer na yonent bi saa salaam wax nañu kon kiri lekk buntu waa kiy lekk te du suur lu muy def ak lu muy wax yonent bi saa salaam laaj boobu lañ ko laaj ci riwaay imaam Ahmad bi benn waay moo ko laaj ci riwaay ñoom imaam Abu Dawud beneen saxa bu nee na saxaaba yi nag mooy lenn ci saxaaba yi la du saxaaba yëpp ñu ñëw naan yonent saa salaam ñun dañuy lekk duñ suur non mooy ñenn ñi voilà. léegi yonent bi saa salaam wax leen lan ngeen di def ne leen amaana da ngeen di tàqale ko après xamaa ne da ngeen di càqale ko bu ngeen di lekk léegi dajaloo leen bu ngeen di lekk waaw bu ko defee yàlla dina ci def barke te ngeen waaye ngeen tudd turu yàlla boroom bi def ci barke ndax turu yàlla loo ko def mu barkeel ko loo ko dindi nag barke ba naaw waaw kon loolu mooy lëkkaale bi ngay gis xam nga lii yonent bay saa saa wax bala ci génn moom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom loolu la waxoon yonent bay saa saam Tabuk biñ demee yonent bay saa saam gaa yi sonn ñu ne yonent bay saa saam am saxaaba yu ñëw laaj ko ne ko mais est-ce que duñu jël ci suñu gëléem yi a lekk yonent bay saa saam ndax xiif jox leen ci ndigal Seydina Umar radiyallahu anhu bi dikkal mu ne la noonu taxaw leen arrêté leen arrêté bu leen def dara dem gis yonent saa saam ne yonent saa saam ne yow yaa jox ndigal nit ñi ngir ñu loj suñu gëléem yi ci suñu waaw mu ne ah man de gis naa ne gis naa ne ñu bañ a def lool moo gën waaw gis naa ne ñu bañ a def lool moo gën voilà voilà mooy li ma gis mooy nañu dajale bi zawaidihim li ñu li ñu fi indi seen yóbbal yi nañ ko dajale nañu ko dajale bu ko defee ñoom ñëpp ñu indi ku nekk lu indi nga def ci nga nga ñaan ci waaw yow yàlla miinal na di barkeel sa ñaan bi amaana yàlla def ci barke yonent bari sa saam ne waaw nañ leen def li Umar wax léegi bu kenn loj dara indi leen ku nekk indi ñii di indi ay dànk ay ay ay pepp yoo xam ne bariwul ci ay ëmb ay ay ay besace yoo xam ne ay ay ëmb cere woon kii bokk euh, sunguf wala yu mel noonu ay tàndarma yu ndaw ay nangam fii ñu indi biñ dajalee lépp yonent way sa saam ñaan ci nit ñi commencé di jël di jël gars yi dañuy jël bam fees del sa affaire ya des <laughs> mooy tax tudd ba pare di leen wax da ngeen lekk te tudd turu yàlla wala jël leen ci tudd turu yàlla comme ni naa Anas ibn Malik radiyallahu anhu wax yonent way sa saam ba mu defee xar baax gu mel noonu da ne kulu bismillah dee leen tudd da moom gisoon nañu hadith yooyu hadith te moom lañ doon tudd fan yii hadith bi nga xam ne biñ naan euh, nit ki buñ la invité euh, est-ce tout le temps man ngaa ñëw ñoo xam ne bokkuñu woon ci ñuy invité voilà gis nga hadithu Abu Shuayb bi nga xamante ne daa euh, defaroon benn waxoon la laxaaman ki nga xam ne moo doon defar li nga xam ne mooy ndawalam mu ne ko defaral ma cinq plat boo xam ne pour xaamisa xamsa voilà léegi mu woo yonent sa sa bokk ci bi mu ñëwee yonent bay saa saam am ku leen topp mu ne mais kii de dañoo toppoon waaw léegi nag bu la neexee mu dugg bu la neexee rek nga dëpp waa ji ne non baax na man naa dugg bi ñuy gis loolu waxoon nañ la que ne Seydina Anas radiyallahu anhu nettali na te xadiis bu gisoon nañ ko fi ah waaw que ne Abu Talha radiyallahu anhu ba bi bi mu ko yónnee ak yaa Ummu Sulaym ñu dem woo yonent bay saa saam ñu invité ko keroog Xandaq ni mu mettee woon yonent bay saa saam dem woo nit ñi leen aywa. <laughs> ne ko li taam ngir ñam la mu ne waaw rek mu woote i Seydina Anas gaay na ma gaaw dem wax ko Abu Talha Abu Talha génn dab ak dab yonent way saasam ñu ànd di dox di ñëw voilà bañ ñëwee yonent way saasam def par fukk fukk diis diis ne leen lekk leen te tudd turu yàlla waaw dee leen tudd turu yàlla te ngeen lekk ñu def ko ba ñëpp lekk te mu def ay soixante-dix ëppoon nañ ko te yooyu lañ woon na ko noonu gisoon nañ xadiis Seydina Jaabir bi tamit waxoon nañu ko foofu nga xam ne boobu it mooy kuru bismillah voilà lekk leen bismillah ndax day indil barke voilà moo tax mu ne leen bu ngeen moo tax nit kurul suur ah nay koma nay wax bismillah waaw ak xiifam bu mu tax ñu jox ko mbir mi rek mënu ko téll tawaxul bismillah waaye di ko def self it tax na li nga xam ne day tax tamit gars yi du ñu suur léeg-léeg voilà parce waxoon naa la self <laughs> self self moom du lu xaraam moom <laughs> waaw waxoon nañ la li li borom bi waxoon ci an ta'kulu jami'an aw waaw sa aayat 61 ba amu ngeen benn ngaañ benn problème ngeen lekk mbooloo wala ngeen lekk sel mooy <laughs> pàcc <laughs> ku nekk di lekk fee waaye en fait loolu noonu sariya da lay wan mën naa nekk ngir bañ a xatal waaye li gën du loolu de li gën mooy li mu wax njëkke ko laysa alaykum junaa an taakulu jami'an loolu moo gën fuuf waaw moo gën moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu waxoon loolu ne nañ dajale lépp yonent bay saa salaam dajal nañ dajale lépp waaw te yonent bay saa salaam gisoon nañ lim tagge woon ash'ari yuuna yi bokk na lim leen tagge woon mooy ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne nii bu ñu nekkoon ba seen ba problème am ñu am ñàkk ak yooyu dañuy dajale liñ amoon yépp la ñuy dajale liñ am yëpp la ñuy dajale waaw après ñu séddoo ko seen biir waaw du ñu xool kii moo indi deux kilo kii benn kilo kii libre la indi kee moom pot potu potu jàng jeeg bu jar la indi waaye loolu dafa néew ko waa waaye dañuy gañe non lépp ñoom ñëpp ñu gërëm ñu séddoo mu ne man ci ñoom laa bokk ñoom ci man lañ bokk allah kon mooy boole moo ëpp doole moo ëpp barke di ko di ko def en solo quoi voilà di ko def en solo moo tax loolu euh, même gars yi léegi dañ naan voilà euh, mooy am ngénte wala boo xam ne moo xam tudd fépp ñu taaj palaat bool boo xam ne ñépp ko tiim moo ëpp barke que ñu defal nit ñi ci ay palaato ku nekk ñu joxal la benn palaato boo xamante ni jetable la après jox la après boo demee dem waaw loolu en général bu dee gars yi defuñu woon lu bari boo moytul du mat waaw bu dul woon ne toggoon nañ lu baree baree bari buñ moyul buñ koy def noonu parce que gars buñ ci jot a mos. keneen du ko lekkaat en général <laughs> du ñu ko serviraat en plus ba pare mooy barke bi amoon bu doon mbooloo lañu barke boobu du ci ne voilà barke boobu moom du ci ne moo tax yeneen bay sa sam biñ ne ko ñun dañuy lekk te duñu dañuy dañuy dañuy dañuy lekk te duñu suur dañuy lekk te suur mu ne euh, mu daal di leen ne amaana da ngeen di lekk amaana da ngeen di lekk en solo voilà par pàcc pàcc mu ne leen Eh, ñu ne ko waaw mu ne dajale ko leen fajtami'u ala ta'amikum dajaloo leen ci li nga xam ne moom ngeen di lekk bu ko defee te waaye wa kursmallah deuxième condition pour waa ji nga xam ne du suur waaw il faut pas mu nekk mam mam siis waaw bu dee ay ma kaay leen ma siis moo ci gën a siis waaw koo xam ne égoïste la waaw bu xamee ne gars yi léegi ñu ñëw sax mu gaaw lekk ngir ngir ngir du bokk ak kenn defara plateau wam dem gaaw lekk tàngal dóor li muy dóor dem toog gaa yi ñëw te xam na ne gaa yi ngi ñëw waaw man de lekk naa ba pare voilà léegi bu moywul moom moom moom comme que moo njëkk a servir ah ñana daal day dóor lu bari bu ko defee moom moom dina assuré wu ne moom suur na léegi ñu ci nag bu ngeen ñëwee dajaloo leen waaw da ngeen tudd turu yàlla waaw kay mais bu ngeen dajaloo wee te tudd ngeen turu yàlla te waxoon nañ tudd turu yàlla boobu dafa am benn affaire ah. mooy ne ku nekk ci ñoom tudd ko la bu dee kenn ñenn tudd ñeneen ñi bàyyi ça fait bu ñenn ñi tuddee la imaamu Shafi'i yi doon wax imaamul euh, Nawawi doon ko doon ko doon ko toxal tañ waxoon ko rahmatullah alayhi mooy que ne seytaane du mën a lekk ci ndab loolu mais sukk barke bi day wàññeeku moo tax. yonent bay saa saam comme niñ ko ne fàttalee xadiis ci jotaay bi ñu génn bi Sayyidatu Aisha doon wax ne da doon lekk ak juróom benn ci saxaabaam yi benn kaw kaw jógee ne lay waaye muy xadiis numéro 733 bi kaw kaw bi jógee na lé ñaari lañ ci la ko dóor affaire yi daanu tënn la dóor palaa bi sa waay c'est pourtant yonent saa salaam a ngi doon lekk juróom benn affaire yi di kii mooy ñoo tudd nañ turu yàlla kaw kaw bi ñëw tudd turu yàlla na tël affaire bi jeex ñaar <laughs> gaa yi yëpp ah, gaa <laughs> la innahu law sammaa la kafaakum moom yàlla dina leen doy xam ne kon yàlla bi il faut gaa yëpp man koo def ko waaw yàppaa ko na ko ñenn ñi def waaw ñi grawul non si dina que barke bi wàññeeku ah kon nag mooy tudd ngeen tudd yàlla bu ko defee yu la lakum fii borom bi dina leen ci defal barke waaw kon nag mu ngi noonee loolu kon gis nañ teggin yi yu mag yi nga xam ne moom la sharia jàngale ci li nga xam ne te tamit lekk en mbooloo day indi tamit benn genre affinité ak tamit bu ko defee am na ay ngëneel yu bari yu nekk bokk na ci yow ñi nga xam ne mënuñoo lekk ak tamit am xamuñu teggin yi ñu man leen cee jàngalaale surtout sëriñ bi wala boroom xam-xam bi bu dee day lekk ak ñoom bu gisee ñoo xam ne ñiy lekke du noonu mu man leen a xamal leen ni nga xam ne noonu la yonent bi saa saa jàngale ni nga xam ne mooy tegginu lekk waaw loolu bu dee ku nekk day lekk ci côté bi moom loolu mën na koo bañ a seetlu mën na koo bañ a gis alors ko bu dee mbooloo lañ loolu dina feeñ voilà waajoo xamante ne day tibb fu ko neex alors que affaire bi benn ñam bi benn for benn façon kese la loolu mu xamal ko ne déedéet bu dee benn façon la yow doo def noonu da ngay tibb rek fi nga xam ne mooy kul lii yalika li féeteeg yow voilà te nga lekk sa loxo ndejoor te nga tudd tur yàlla loolu bu dee duñ ko jàngal loolu tamit beneen affaire boo xam ne ci lekk mbooloo dafa am mooy euh, euh, dajale xale yi fenn kese dajale mag yi feneen loolu amaana du lu du gën a mat parce que Umar ibn Salama Umar ibn Abi Salama Umar ibn Abi Salama gis nga keroog xadisam bi te imaam An-Nawawi xadis bi bunt bi ñëw dina ci tudd tuuti rek jàll parce que xadis boobu li mu romb bari na bi naan dama doon lekk yonent ak yonent bay saa saam fa kaanat yi tatish sama loxo moom da doon wër ci ndab li fu ne yonent bay saa saam ne ma yaa ghulaam sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik mu ne ma yow ngone si lekkal eh, eh, tuddal turu yàlla booy lekk te nga lekke wala ngaa lekk te booy lekk na nga lekk sa ndejoor te nga lekk li loolu noonu mooy bu doon ne xale yi dañ leen doon ber te kër yonent bay saa saam quand même du ñaari nit dafa newoon ah voilà <laughs> kër yonent bay saa saam du ñaari nit dafa newoon bu doon ne dañuy ber gone yi fële konoon te kon doon loon lekk ak yonent bay saa salaam quand loolu moom c'est sûr <laughs> loolu moo tax euh, façon boobu parce que bu dee xale yi kese ñoom ñooy nekk en fait li ñu war a xam lañ dul xam parce que li wolof njaay di wax naan garab balam laa may ker daf laa sut waaw garab bu la moom de toute façon nga fay toog yow garab boo xam ne boo taxawee sa óom yi la yem te yow yaa ngi nekk benn manjool ca kaw nga ne léegi damay ut ker foofu ngay ute ker waaw mooy gone yi ñoom buñ nekkee ñoom kese kenn tanewu ci moroomam il faut ñuy nekk ak mag ñi ngir ñu xam teggin yi voilà bu boobaa bu dee am na ci ñoom ñu ràññee ñoo xamante ne nii ñoom dinañu man dinañu mën a gindi euh, ñeneen ñi waaw kay bu boobaa bu boobaa kooku ràññee na xam na waaye ngeen boole bàyyi leen tout le temps ñoom kese ñooy lekk bu bu xew bi amee aywa defal leen fa xale yi seen plat ñu nekk fa di def ay conneries kese wal iyaazu billah waaw ku nekk di lekk du ko neex kii tibb fii kii def nii après ñu yuuxoo di kii ah, ñu ne voilà mooy de ñu ne suur nañ jóg loolu parce que lu tax lu tax duñ leen boole ci biir mag ñi waaw jël ñaari xale boole ci bool bi jël yeneen ñaari xale boole ci beneen bool fële mag ñi nekk waaw mag ñu am ñu xam tamit bu dee ay mag yoo xam ne moom ñoom boppi xale lañ yor mooy xamuñu dara ci diine parce que am na mag ñoo xam ne ci wàllu diine xam-xamu diine ay xale lañ ci ah voilà ñoo xale yi ñu doon wax ñoo yem ñoom tamit mag ñoo xamante ne tane wala manu la may ker yow <laughs> waaw waaw <laughs> bu dee façon mag yooyu tamit taxul ñuy wax a ah. voilà boo boolee xale yi mag yoo xam ne ñoom tanewuñ ko amaana sax xale bi le bon sens xale bi ëpp leen ko loolu wal wal iyaazu billah voilà loolu wal iyaazu billah kon loolu lu ama am solo la léegi loolu kon nañ ci bàyyi xel voilà loolu nañ ci bàyyi xel voilà <laughs> mooy Seydina Omar ibn Abi Salama radiyallahu anhuma yonent bi alayhi salaatu salaam quand même euh, moo doon lekk ak moom te sûrement du moom kese ñoom ñaar kese voilà kon te kër yonent bi alayhi salaatu lañ ne woon kon loolu mooy lekk ak mbooloo gis nga yooyu yëpp ay teggin la yoo xam ne da cee mën a génn ay xam-xam ay njàngale yu ci mën a am alors que bu nit ki doon lekk moom kese ku nekk nekk fële ku nekk nekk fii yooyu yëpp mën naa bañ a génn voilà en plus barke bi du am voilà barke bi am ci mbooloo du am ci bu dee da ngeen a nekk en solo daal di koy def li nga xam ne moom mooy self wallahu a'lam léegi ginnaaw loolu xam nga fii yonent may sa sam dane wazkuru smallah dajaloo leen ci seen lekk te ngeen tudd turu yàlla benn affaire laa naroon a fàtte ci wàllu tudd turu yàlla bi <laughs> loo xam ne lu amaam solo la masala la ci boroom xam-xam yi boo xam ne dañ koy traiter voilà euh, foog naa placer ko fii day baax ndax nee na euh, fajtami'u ala ta'amikum wazkuru ismallah léegi est-ce que tudd turu yàlla bi buñ commencé ne bismillah xam nga waxoon nañ imaam an-Nawawi nee na bismillahir rahmanir rahim moo gën imaamul haafid na Hajar ne man nag loolu mu wax ne moo gën man laa xamul fan la ko teg <laughs> non man moom wax dëgg yàlla moom <laughs> kene bismillahir rahmanir rahim ah moom mooy gën waaw <laughs> mooy li gën fa in qaala bismillah kafaahu wa sunna bu ne bismillah kese nag doy na ko te sunna yu def na sunna mu ne loolu nag mu wax man laa gisul lu koy wane benn dalil bu bu bu bu jagoo bu koy wane waaw parce que yonent lay saa saam kat yëpp bismillah kese lañ doon wax moo tax amaana li gën dëgër mooy ne bismillah kese ngay wax boo ci degee arrahmanir rahim xayrun waaye nag bismillah mooy li gën a mat mooy li en tout li nga xamante ne nii moom la yonent lay saa saam jàngale waaw wazkuru smallah te yeneen gis nañ da doon wax bismillah kulu bismillah te waxul kulu bismillahir rahmanir rahim léegi nag sauf que ku ne bismillahir rahmanir rahim manuñ ko ne eh, yow lan moo tax nga naan arrahmanir rahim non loolu yëpp xasan voilà mais sauf que li ñuy wax fii mooy le fait que imam an-Nawawi ne loolu moo gën ne arrah bismillahir rahmanir rahim bi <laughs> moo gën bismillah bi kese <laughs> dëgg la tudd tudd yàlla ji mu mat sëkk loolu ngëneel la nga woo xam ne boo boo boo xool leen mais sauf que ci cadre bii bi yonent bay sa sam nii la ko jàngale bismillah kese voilà te loolu la xadiis yi wane kanta do dem ba ci rahmaani rahiim ji imaamul xaafis na ne man de loolu laa gisut man waaw waaw falam ara li madda'ahu min al afdaliyati dalilan xaasan man de imaamul xaafis na xajar ne boo nee bismillahir rahmaanir boo nee bismillah nag ah sunna sa ko ta doy na la man loolu bu jagoo bu bu bu woy léegi nag imaam al-Hafiz mooy kay biñ doon wax bu sa tibb bu may tibb dama naan bismillah loolu laa bu <laughs> loolu lañ fàtte woon <laughs> est-ce que bismillah ji bu ma tàmbalee ne bismillah rek doy na loolu la loolu la xadiis yi wax waaw ku ne bismillah début bi kese jeex na yonent bi sallallahu alayhi wasallam la doon def dafa am ci waroon xam-xam yi rahmatullah alayhim yoo xamante ne ni ku mel ni eh, moo tax eh, al imaamul Ghazali rahimahullah ci al Ihya muy Ihya ulumuddin mu ne waaji de law qaala fi kulli luqmatin bismillahi kaana xasana wa annahu yustahabbu an yaqula ma'a al-ula bismillah wa ma'a ath-thaniya bismillahi rahmani wa ma'a ath-thalitha bismillahi rahmani rahim <laughs> al imam al-hafiz kii bokk al-hafiz non al imam al-Ghazali eh, radiyallahu anhu parce que eh, nekkuloon hafiz waaw <laughs> ah, hafiz daraja la ci muhaddisuna yi boo xam ne imaam ame imaam al-Ghazali rahimahullah naroon na ko jege nag te manoon na ko waaye en fait ba mu ciy jublu di ci toppatoo mooy de après tuuti la ci teg génn àddina voilà mais loolu moo tax waaye amoon na les toutes toutes toutes les capacités de de d'être hafiz mais sauf que <laughs> jotu koo doon voilà <laughs> voilà ndax yeneen a ko gënoon a soxal ba soxlawul hadith si mais. Euh, mooy ni ci ñële ne woon ay imam yu mag moom xasu euh, mooy loolu nag nekkagu ci woon loolu léegi <laughs> kon al imam al Ghazali radiyallahu anhu mooy suufi bu mag bi boroom xam-xamu aqida beek fiqh euh, sëriñ ponkal ci shafi'iyya yeek rahmatullahi alayhim nga xam ne suufi yi boo demee moom doj la fa boo gisee masalik bi <laughs> masalik Cheikh Ahmadul Khadim daanaka lu bari déggoo mu ne bu ma waxee bu ma nee euh, euh, qaala bi damir ah mu bi muy commencé téere bi moom Cheikh euh, Ahmadul Khadim Abul Mahamid radiyallahu anhu bi Serigne Touba radiyallahu anhu dane bu ma nee qaala ci sama téere bi qaala nee na faraaji'un ila al-ghaza li shahir voilà bu ma waxee qaala rek mooy qaala foo dégg ma ne nee na xamal ne wax jooju kan moo wax wax jooju mooy al-Ghazali kon moom la mooy al imam al-Ghazali boobu waaw nga xam ne téere Masalik foo déggee Sëriñ Tuubaa ne xaala kooku al imam al-Ghazali la ci jub voilà <laughs> waaw <laughs> kon waaye bu ma nee qultu fa min maani qawlihim naqaltu bu ma man ma wax xamal ne ci maanaawu seeni wax moom laa toxal man al al Sëriñ Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu kon al imam al-Ghazali boobu <laughs> rahimahullah Ihya ulumuddin téere bu am solo boobu <laughs> mu ne sopp nañu nit ki buy lekk buy tàmbali mu ne bismillah waaw ñaareel bi buy tibb ñaareelu tibb bi mu ne bismillahir rahmanir rahim ñetteel bi buy lekk mu ne bis non non mu ne bismillahir rahmani ñi ñaareel bi bismillahir rahmani yem foofu ci ñetteel bi mu ne bismillahir rahmanir rahim imam al-hafiz na xajam ñu toxale li mu ne falam ara li istihbab zalika <laughs> mu ne man moom gisuma ci sopp gum ne dañoo sopp lii gisuma ci dalil gisuma tegtalam de waaw man moom gisuma ko waaw <laughs> waaw wa takraaru qad bayyana huwa wajhuhu bi qawli hatta la yushghiluhu al akl an dhikrillah moom nag wax na lan moo tax wax na lan moo tax lan moo tax ah, nit ki war a def loolu di tudd turu yàlla bu sopp loolu que bu ko defee muy préoccupé wu tudd tur yàlla que lekk lekk gi bañ koo préoccupé tudd tur yàlla lekk gi bañ koo préoccupé muy tudd tur yàlla waaye bon yonent bay saa saam da lekk di waxtaan ginnaaw bi mu waxee bismillah moo tax it loolu loolu noonu wolof yi di wax tamit eh, teguwul ci lu dëgër waaw ay kuy lekk du wax ak non loolu mooy la non ku kuy lekk non loolu moom loolu moom de toute façon en tout cas loolu moom moom moom moom moom waxi wolof la. voilà nañ ko waxe noonu <laughs> yonent way saa san lekk di wax waaw di waxtaan ak saxaabaam yi ñuy lekk mooy wax ju am njariñ wax ji ñuy bañ mooy ay jëwaateeg di lekk di jëw yow yaa ngi lekk di lekk ci ndawal yi lekk sa suuxu mbokk waaw boo daggee ci jën wi dagg euh, mel ni sa mbokk moo génn moo génn àddina nga dem gas ñu suul ko nga dem gas sulli ko euh, dagg fooj bi dagg nopp bi dagg lex bi ñëw teg ci sa ndab doyu la jën yi nga tiim ginaar gi ñu njoñ doyu la waaw nga ci boolewaale di mixé sa suuxu euh, mbokk kenn du wax yàpp nit kenn du wax ci moom yàpp suux la ñuy wax voilà équivalent yi ñu naan yàpp ci xar ak ay gëléema ki lool bu dee nit suux la ñuy wax yow ngay boole suux woowee ak ganaar gi nga tiim ganaar gi doy la cim yow yaa salte <laughs> moo tax borom di tudde ko waaw njëwkat bi ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu waaw ci suuratul Hujuraat parce que ku nekk ci kenn ci yéen bëgg na di lekk suuxu mbokkam suuxu mbokkam maytan fekk mu nga xamante ne dafa génn àddina fakarihtumu yéen ñëpp ko bañ. kon loolu lu salte la wax yooyu lañu bañ voilà ay wax loo xam ne sa yoon newu ci yonent bay saa saa waxoon na ku gëm yàlla gëm bis penc na wax yiw wala mu noppi. voilà sinon di lekk di wax loolu yonent bay saa saam ci boppam da ko doon def ak saxaaba yi di wax lu am solo waaw yow te loolu li ci dina leer mooy xadiis bi ñu la waxoon jarul ñuy sori bu Umar ibn Abi Salama bi bi ñuy lekk leenam sama loxo di di di may may tibb fu ma neex ci la ma yonent alayhi salaam ne ma yaa gulaam e eh, yow ngone si ah lekkal ak sa ah, lekkal ak sa tuddal turu yàlla tey lekk sa ndijoor loolu du wax ah loolu du lekk di wax lan la wakul mimma yalik nunu tudd du li ñu lekk lañ koy wax mooy wax njekk waaw kay <laughs> waaw moo tax loolu moom en plus ñun euh, on mal baare en tant que wolof ni ñuy yare gone gi kenn du waxtaan ak moom waaw occasion waxtaan ak moom yépp dañ koo tëj buy kii beneen eh, foy mooy li ma doon wax parke leen ñoom rek ñuy nekk jamono ji nga xam ne ci ngeen waroon a waxtaan muy jamono ji ngeen bokke tiim ak lekk ngeen ngeen xam moom nan lay xalaate yu ngeen ko mën a corriger ak tamit muy wax ngeen xam ñoom nu ñuy xalaateeg lan la ñuy kii jamono doon nga bëgg koo fermer wax tamit et ñoppi ngeen gone doole bu koy lekk du wax gone du wax loolu yépp ma ne waxi wolof la du diine waaw waxu di du waxu diine ah waxu wolof la laa wax bon <laughs> léegi nag gars dañ koy wax mel ni ñu ngi wax loo xamante ne nii parole dallaa du parole dallaa fen parole daali la du parole daali <laughs> sax <laughs> jaral waa ji mooy li wolof naan am <laughs> loo am yàlla doo am yaal yi non du daal wolof la daal <laughs> waaw